fa yaqulu al-imaamu hujjatu l-islaam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi lbaabi alxaadi walxamsiin wa an ibni Mas'uud radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala kunnaa ma'a rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fi qubbatin naxwan min arba'iin faqaala atardawna an takuunuu rubu'a ahli aljanna qulnaa na'am qaala atardawna an takunu thulutha ahli aljanna qulna naam qaal walladhi nafsu muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna wa dhalika anna aljannata la yadkhuluha illa nafsun muslima wama antum fi ahli alshirki illa kashaarati albayda illaa kashaarati albaydaa'i fi jildi sawri laswad aw kashaarati sawdaa'i fi jildi sawri lahmar muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu hujjatul islaam an-nawawiyu rahimahullahu taala mu ñuy indil xadis bi nga xam ne mooy xadis 431 ñeenti téeméer ak fanweer ak benn ginnaaw bi gis gisee ci suñu jotaay bi ñu génn ci buntu bi ñu nekk ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum amin gisoon nañ ci suñu jotaay bi ñu génn biñ mu jowoon a gis moo doon xadiisu saydina abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma alxabru walbahr bim ne man dégg naa yonent bi alayhi salatu wassalaam dawal yàlla mu naan ma min rajul ma min rajulin muslimin yamuut fa yaqumu ala janazatihi arbauna rajulan bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ko tey nag ñu waroon a gis comme niñ ko waxe woon yëgle woon ko muy xadiisu seydina wa mawlana ibnu ummi abdin fay waxoon naa la nga xalaat ci mais wax nañu ko léegi bi ñuy ubbi <laughs> ay abdallah ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib radiyallahu anhu <coughs> mu ne kon wa an abdillah xadiis 431 ci garab gi ci tool bi garab gi ci tool bi wala chapitre wala budd mu ne waan ibni mas'udin hadis bi mu ngi koy jële ba léegi ci beneen sahaaba di jël ci bunt bii di fen day hadis bi mu ngi koy jële ci doomi mas'ud abdallah la tudd radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne kunna ma rasulillah dañu mas a nekk ak yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii qubbatin ci benn coupole qubba benn tente la tant la boo xamante ne nii bi eh, ci der la min adam comme ni nga xam ne noonu la ko yenn riwaaye yi di leerale insha allahu taala amaa nañu tudd ci léegi ci der la woon boo xam ne yeneen tibaay saa saam da cee woon <coughs> te tamit bërëb bi mu xewe woon dinañ ko gis mooy Mina la woon voilà mooy Mina la woon hmm? <laughs> Mina fële ca Makka <laughs> Mina ah <laughs> nee na <clears throat> min arba'in xawoon nañoo jege à peu Euh, ñeent fukki nit lañu woon quarante moom lañu woon à peu près quoi léegi nag ah, fa qaala yonente bi alay saat salaam nañu atardawna an takunu rubu'a ahli aljanna ay xam na xadis bi Seydina Abu Hurayra soloona lu mel bi xadis bi nettali bi xewxew xew bi na ko doon ñoom Seydina ibn Mas'ud ibn Abbas ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri amaana ñu tuddaale lenn ci lool ngir yokk njariñ insha allah après mu ne kon biñ nee foofu yonent bari saa saam nañu atar na ndax gërëmu ngeen an takunu ngeen nekk yéen sama xeet rubu'a ahlil jannati mooy waa àjjana bu ñu ko xaajee ñeenti xaaj ña fa war a dugg ah benn xaaj ba ñeenti xaaj benn bi ci ñeenti yi est-ce que bëggu ngeen nekk loola waaw xul naa ñu ne ko naam ah kay mooy un quart ah kay yow yonent bi alayhi salaam qaala yonent bi alayhi salaam tegal leen atardawna an takunu sulusa ahlil janna moo ndax gërëmu ngeen ma ne ngeen nekk yéen sulusa ahlil janna mooy cette fois ci àjjana buñ ko xaajee ñetti xaaj hmm? benn xaaj ba xam nga loolu moo prouvé sulus moo prouvé <laughs> un quart <laughs> fa yow xam nga ko bu baax buñ na fii mu ne gis nga <laughs> boulangerie bi <laughs> mburu yi nekk ci biir yépp ngir wax lu la neex <laughs> fii mu ne li xëy lakk lépp bu ñu ko xaajoon ñeenti xaaj fay ñu jox la ci benn moo la gënal wala ñu xaaj ko ñetti xaaj jox la ci benn ah, ah déet xaaj ko ñetti xaaj jox ma benn nag moo moo gën a intéressant nag waaw gën a intéressant kat moo gën a ëpp maanaa fi man fay miy lekk zoos ak mburu <laughs> Allahu akbar kon <laughs> loolu équation bu simple loolu yomb naa régler atta <laughs> mu ne leen atar daw na ndax gërëmu ngeen kon ci ñaareel bi an takunu thuluth ahlil janna ndax gërëmu ngeen ngeen nekk waa na buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi qul naa naam ñu ne ko ah yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy un tiers qaala mu ne walladi nafsu muhammadin bi yadihi mu ne maa ngi waat moom yonent bay saa wax maa ngi waat walladi di waat ca nga xam ne nafsu muhammadin bakkanu sayyidina muhammad di man nii di wax de sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi mu ngi ci loxoom mooy kan la wax boroomam inni man la arju am naa yaakaar bu baax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an takunu ngeen nekk yéen sama xeet nisfa ahlil janna xaaju waa ajjana bii wate gëj a neex bi ah fay jëlaatal mburu yi <laughs> li ñu lakk lépp tey nag <laughs> du ñu ko xaaj ñetti xaaj nga jël benn ba mais ñaari xaaj képp cinquante cinquante ah loolu kay tey gën a bii <laughs> kay tey gën a neex nag ne waaw kay kon ni su moccee ngoog moccee moitié léegi nag mu ne leen wa zalika li la yaakaar naa am naa njortu gu rafet ci sama borom ne yii lay nekk xaaj waa aljana mu ne wa zalika boo gisee lii nag bu ngeen gisee lii mooy annal jannata ndax ajjana laa yadxuluha du ko dugg mukk mukk illaa nafsun muslima ku dul bakkan boo xam ne dafa wommatul boromam tabaaraka wa taala ku dul jullit moom de toute façon mënoo dugg àjjana voilà <laughs> yàgg nañ ko fii gis waaw wamaa antum te yéen ñii de nekku ngeen yéen sama xeet waxul ñi nekk foofu quarante personnes xam nga ne ñoom joxul ñu wax <laughs> Ibn Mas'ud nee na ci ñi à peu près ñeent fukk la nga foog ne la wax mooy sama xeet pas même même ñu doon dund ci kaw suuf noonu mooy sama xeet man yéen ñi nga xam ne yéen a may gëm ba ilaa yawmid din mu ne ndax wama antum ndax yéen nekku ngeen fii ahli shirki ci ñi nga xam ne ñooy bokkaale yàlla ci kaw suuf waaw te bokkaale yàlla bii ci kaw suuf waxoon nañ la ko ci jataay yële waxati la ko waxati la ko imaamu Nawawi doon ko wax rahmatullah alayhi mooy yahuudi bi ci bi ci la chrétien bi ci ate bi ki nga gëmul dara ci la kiy bokkaale gëm ay budaawa ki ay xërëma ay ndëpp ak yooyu loolu la gëm wala nee na moom ab animiste la ñoo ñépp ñoom lay wax ne yéen jullit ñi ñi al ñi ñi wéetal yàlla te duñ ko bokkaale dara te gëm yonentam yépp duñ ci xaajale dara yéen ñooñu ak waa shirk ñun la njëkk a wax bu ñu leen comparé daal di leen mandaxe bëgg xool nan ngeen teg leen ci balance ku nekk benn côté xam nga lan la lan lañ leen di misaale illa ka sha'ratil bayda mu ngi mel ni karaw gi nga xam ne dafa weex fi jil fii jildi sawril aswad boo xam ne waaw mooy tóoroo xam nga tóoroo Hmm? mooy nagu àll yooyu al aswad bi ñuul ku nga xam ne moom dafa ñuul mooy karaw gi yëpp dafa ñuul mais mu amaale ay benn ki ñaar ay karaw yu weex mu ne yéen mooy addina bi kufru daa fees dell mu ngi mel ni moom la misaale mooy pas-pas yi ci wàllu pas-pas li ñu gëm ak li ñuy doxal loolu la misaale ab tóoroo yëkk woo xam ne dafa ñuul kukk mais yëpp ko am na ay yenn peppat ay karaw yu ndaw yoo xam ne yu weex la mu ne yéen nag yu weex yooyu mooy seen misaal li ci def kon gis nga ni ñu bare ni kufru walakinna akthara an-naasi laa ya'qiluun walakinna akthara an-naasi laa ya'lamuun ainsi de suite alxuraan ñaata li ëpp ci nit ñu xalaat ñëpp ci nit ñi xamuñu dara waaw moo tax waa kufru ñu ëpp foofu moo tax kuy yee a jàpp ne mbir yi fi mu tegu ne baax na mooy ñee ñoo ëpp mooy kon bul sori ne kon yéebér yi gën ñoo nekk ci yiw kon ndax ñu ëpp waaw mu ne nag loolu mooy seen misaal ka sha'ratil bayda mu ngi mel ni du benn karaw ki ah mooy ay karaw yoo xam ne dafa weex ni yu tuuti bariwuñ fi jildi sawri aswad ci deewu yëg ko woo xam ne dafa ñuul ko aw mu ne walla ka sha'ratil sawda wala boo ngeen mel ni gis nga pepp mooy karaw pepp karaw yu ñuul yooye yooyee fii jildi sawril ahmar ci deru yëkk woo xamante ne tóoroo boo xam ne ahmar dafa xonq waaw yow nag nagu àll boo xam ne lépp ma xonq karaw gi lépp daa xonq mais mu amaale yenn yu ñuul karaw yu tuuti yu ñuul mu ne yéen yu ñuul yooyee mooy yéen wéy ngëm yàlla yi alhamdulilah yéen ñu wéetal yàlla li ci des lépp wala ca beneen misaal ba la ca def yëpp ñuul ginnaaw yu weex yu ndaw yi mooy kéefër moo tax ñooñu te ñooñu ñëpp kenn manu cee dugg àjjana parce que la la yadxulu la an wa dhalika kenn du benn bakkan du fa dugg lu dul boo xam ne yàlla nekk muslim waaw nekk jullit mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari naka noonu al imaamu muslim abul xusayn rahmatullah alayhima daal nañ koy solo al imaamu al buxaari indi na ko ci ñaari bërëb indi na ko ci ar-riqaaq kitaabu riqaaq baabu kayfa al xashr indi na ko foofu waaye tamit indi na ko ci kitaabu imaani wan nuzuur baabun kayfa kaanat yamiinu nabi sallallahu alayhi wa sallam hmm? kon nag mu ngi noonee al imaam al haafiz al Buxaari kon mu fi ñu ko njëkkeen dinañ jël wa riqaaq mu ne haddathanii kitaabu riqaaq baabun kayfa al hashr mu ne haddathanii Muhammad ibn Bashaar mu ne ki ma nettali man dong imaam al Buxaari mooy sunu sëriñ di Muhammad sunu sëriñ di Muhammad ibn Bashaar waxoon nañ la sëriñ waa kutubu sitta waaw ñoom juróom-ñaari juróom-benn téere yépp ku ci nekk dangay ngay toog mu jàngal la ñoom ñii ñu jàngal jàngal nañ leen. muy Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala mooy kan Bundar moom lañ xam ne mooy Bundar rahimahullahu ta'ala qala haddathana Gundar mu nekk ñu nettali mooy Gundar kuy Gundar mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mooy moom lañ xam ne Muhammad ibn Ja'far Gundar Muhammad ibn Bashar Bundar rahmatu kon kii mu ne kon Muhammad ibn Bashar di Bundar mu ne haddathana Gundar mu ne Gundar moo ñu nettali wala mu ne haddathana hmm? Gundar eh? mu ne nettali nañu kan Shu'ba mooy bàyyi jiit leen ndax Shu'ba mi moo dencoon eh, waajuram mu jigéen mu jógi muy Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala an Abi Ishaq mu jël ko Abi Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd as-Sabi'i al-Kufi mooy al-Hamadani hmm, rahimahullahu ta'ala an Amr ibn Maymun mu jël ko ci Amr ibn Maymun al-Awdi Abu Abdillah ñi ne Abu Yahya al-Mudhiji al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abdillah moo ko jël ci Abdillah waaw surtout Kufa boobu waaw nga wax naa ñoom ñëw fa moom mii moo fa njëkkoon nekk ñoom Seydina Ali ak ñooñ ñooñ ñëpp moo leen fa njëkkoon a nekk ndax moom moo fa newoon jamonoy Seydina Omar la fa newoon moom Seydina wa mawlana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda ba muy génne àddina jamonoy Seydina Usman ibn Affan alayhima ridwanur rahimur rahman di Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib rahimahullahu ta'ala Ah, wa radiya anhu annahu qaala mu ne kunna ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam fi qubba fa qaala atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna na'am qaala atardawna an takunu thulutha ahli aljanna qulna na'am qaala atardawna an takunu shatra ahli aljanna qulna na'am qaala walladhi nafsu muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfu ahli aljanna wa dhalika anna aljannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah wa ma antum fiha bi shariki fi ahli shirki illaa ka sha'rati al-baydaa'i fi jildi al-thawri al-aswad aw ka sha'rati as-sawdaa'i al-ahmar nii la al imaamu an-Nawawi eh, al-Bukhari indi kanta al imaamu an-Nawawi indi lool imaamu Muslim ibn al-Hajjaj moom moo indi waaw moo li imaamu Muslim moom noo nee ni nga xamante ne noo nee la ko solowe ci imaam riwaay imaam muslim al imaamu muslim abul husayn moom da ko indi ñaar ñaari eh, kii hadith yi tegale leen ah muy ci kitaabul imaan hadith ni mooy hadith même numéro bi deux cent vingt et un ah kitaabul imaan baabu kawni nga la nga ne baabun kawnu hadhihi al umma nisfu ahlil janna voilà buntu wax ci téere ngëm yàlla euh, téere ngëm yàlla bunt bi leen na ci suraax yi bi nekk ne waa eh, eh, xeet wii de seenu nekk giñ nekk ne ñoom ñooy moccee waa aljana mooy xaaju waa aljana mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar wal lafzu li ibn al imam Muslim imam al-Bukhari dane haddathani Muhammad ibn Bashar ba mu koy nettali moom dong la woon fii nag imaam Muslim moom da koo jëlee ci ñaari sëriñ muy ñaari Muhammad yi nga xamante ne ñoom ñaar ñëpp bokk nañ ci kutubu sëriñu waa kutubu sitta comme ni ñu ko fi tuddoon mu ne haddathana kon imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ne nettali nañu Muhammad ibn al-Musanna di Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri al-Zamin rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn ay xarit lañu woon wa Muhammad ibn Bashar gis nañ ko sànq di Bundar Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi al-Basri di Bundar rahimahullahu ta'ala mu ne wallafzu te li nga xamante ne nii nag mooy kaddu yi may indi fii nag libnil Musanna sama sëriñ bi ma njëkk a ay kàddoom yi ñu ko jàngale moom laay indi qaala mu ne ñoom ñaar ñun nee nañu haddathana Muhammad ibn Ja'far gis nañ ko sànq fële imaamul Buxaari lan la wax dane haddathani Muhammad ibn Bashar qaala haddathana kan Gundar voilà fii nag moom dane kii dane haddathana Muhammad ibn Ja'far moom di turam mooy Muhammad ibn Ja'far mi ngi sànq al-Hudhali mawlaahum al-Basri Abu Abdillah di Ghundar qaala mu ne haddathanaa nettalena Shu'ba gis nañ ko sànq an Abi Isaaq gis nañ ko sànq an Amr ibn Maymuun gis nañ ko sànq an Abdillah gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anhu qala kunnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fii qubbatin nahwan min arba'iina rajulan gis nga bii la imaam an-Nawawi indi fii fa qaala rahimahullah atardawna an takuunu rubu'a ahli al-janna qaala qulnaa na'am fa qaala atardawna an takuunu thulutha ahli al-janna fa qulnaa na'am fa qaala walladhii nafsii biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna wa dhalika anna aljannata la yadkhuluha illa nafsun muslima wa ma antum fi ahli alshirk illa ka sha'rati albayda fi jildi ath-thawri al-aswad aw ka sha'rati as-sawda fi jildi ath-thawri al-ahmar Allah kon hadis baa ngi nii nii la ko ash-shaykhaani daal di indi rahmatullahi alayhima waxoon nañ la nag hadis bii nii eh, eh, ku mel ni al imaam Abu Hurayra daal dinay solo Euh, euh, lu mel nii waaw indi na ko te imaamul Buxaari ci kitaabu riqaaq bi ëndee xadiis bii bu Abdallah ibn Mas'ud bii la ci teg kayfal xash bu imaam Abu Hurayra bi ba après mu ci am na beneen xadiis boo xam ne ko kii Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom moom itam moo ko soloo di wax lii nii foofu mu waxaale ci ban circonstance la koy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam mooy eh, dafa jàngoon ay aaya dafa jàngoon ay aaya bi eh, nga xam ne moom laan <laughs> te aaya waxoon nañ la bi ñu naan la <laughs> Cheikh Chérifou ma ne la yow Cheikh Chérifou yow moom xamoo ko ah wala boobu boo xam ne après mooy dundoo ko yow fay <laughs> fàtt da fàtte loolu Cheikh Chérifou waxoon nañ ko bi yaa ayyuhan naas bi ñu ñëwee Sénégal goome goog jóge woon Tanzanie xaw ma te ñun di woon ko fa temps président Abdou Diouf Abdou Diouf <laughs> waaw waaw yow ma ne Abdou Diouf waxoon naa la moom la nga exclure ndax yow juddu woo woon <laughs> yow président Wade nga xam ci <laughs> nguuru Wade ci nga dund ci nga juddu ndeysaan waaw ñun nag xaw nañoo loolooy wane ne kon xaw nañu fee yàgg waaw yaani jàngoon eh, yaa ayyuha nnaasu ittaquu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'aziim yawma tarawnahaa tadhalu kullu murdi'atin 'ammaa arda'at wa tada'u kullu dhaati hamlin hamlahaa wa taraa nnaasa sukaaraa wa maa hum bisukaaraa walaakinna 'adhaaba llaahi shadiid loolu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngoon ba pare mu wax eh, bi mu jàngee lool ndax dane keroog dane bés euh, euh, bés bi nga xamante ne yeneen tuwel saa saam dane yeneen suñu borom danaan yow aadam mooy yow aadam yawmal qiyaam mu ne ko labbayka wa sa'dayka wal xayru fi yaday wuyu naa la te pare naa ngir doxe li nga bëgg di ci ut ndimbal tamit te lépp yu rek ci say loxo la nekk léegi nag borom bi na ko axrij ba'sa naar génneel ci sa sa njaboot sa xeet sa njaboot mooy ñépp doomu aadama yi nii ñi ña nga xam ne ñoo ci war a dem ñoom la yàlla dogaloon ne ñoom safar lañ jëm léegi mu ne leen ne wama mu ne imaam ne wa wama bansun bi lan mooy e, yebalu ñañóor a yónni safara mu ne ko min kulli alfin tis'atin wa tis'atan wa tis'in allah mooy junni bu nekk kenn ciy mucc waaw mooy yow mille yu nekk neuf neuf cent neuf cent quatre-vingt-dix-neuf yi jëlal nga yónni safara jëlal aadam nga sànni <laughs> waaw yonent bi alei saatu salaam nag ne fa zalika xiina yashibu as-saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa riwaaya bi ci hadis bi dana sakra wa ma hum bi sakra walakinna adab allahi shadid fashtadda dhalika alayhim yonent bi alei saatu salaam waxee lool ne loolu mooy jamono jooju nga xam ne képp ku wasi noonu di nga wàcce di nga ëmbi di nga wasin ku ku ëmboon di nga wasin keroog nga gis nit ñi xam nga gis nañ aay boobu taayile sukaaraa yi mu ne sakra mooy ñu màndi te nag naanuñu benn toq sàngara duggul ci seen gémmiñ wa maa hum bi sakra walakin na waaye li am ba des mooy azab allahi waaw mbugalum yàlla mi ñu seen te xam ne duñu ci mucc te duñ ci génn shadid moo tar ci ñoom loolu dong la du leneen léegi nag ci la yonent bi alayhi salaatu salaam saxaaba yi ne ko nag mu ne fastadda dhalika alayhi fa qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ayyuna dhalika ar-rajul waa kenn kooku nga xam ne moom kese yi mucc par rapport ak ñu ne ñun ñun doomu aadama yi ñun loolu nit ñi kenn ci mil ci junni bu nekk benn lay mucc mais ñun lan lañ ci lool mu ne leen qaala abshiru fa inna min ya'juuja wa ma'juuja alf mu ne ndax ci waa ya'juuj ak ma'juuj ñoom mil lañ ciy jël wa minkum ci yéen rajul genn summa qaala walladi nafsi bi fii yadihi inni la atma'u an takunu thulutha ahli aljanna waaw man de am naa xemmeem te njortu naa lool yéen ngeen nekk un tiers waa aljana nee na fa hamidna allaha wa kabbarna fa qaala walladi nafsi fii yadihi inni la atma'u an takunu shatra ahli aljanna ah mu bi ñu waxee lool sant yàlla takbir allahu akbar alhamdulillah waaw nee na mu ne leen man de am na yaakaar lool ngeen nekk xaaju waa aljana ndax inna mathalakum fi l umami ka mathali sha'rati fi jildi thawri al aswad ba ne mu jeexe kon hadis bi kon da ngay gis ne lii la kon euh, mooy euh, am na riwaay yoo xam ne dañ ne mi la woon waaw Mina comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam al xaafid ibn hajar rahimahullah mu ne ci riwaaya yusuf al mazkura bi ñu tudd dane baynama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boobu imaamul buxaari yi mi moo kondi mooy biñ la wax léegi ne xam nga da ko ci ñaari bërëb ci euh, kitaabul aymaani wan nuzur foofule mu ne baynama euh, euh, kii rasulullah yi sallallahu alayhi abdullah mudiifun zahrahu ila qubbatin min adamin yamaan waaw ci coupole euh, boo xamante ne nii ci der la boo xam ne bu bu bu kojoo yaman léegi kon ñu xam ne kon euh, ci der la woon qubba boobu mooy tànt yi waaw naa arab yi dañu bëggoon ay tànt ba léegi nii te tamit dafa neexa dafa yobba manipuler boo kiiwee jël lem moo taxit gaa yi ñu moderniser ko tant yu baax la gaa yi defar ñoomin Quechua ca mbokki Decathlon ak mbokk yoo yële gaa yi defar yu mel noonu nga xam na ngay leb rek yow affaire bi saakoo dóor boo ko téye gars yi dañu foog ne sax lii ndekete yow sa couchage ak lépp nii boo tëddee la kii gars yi pro dem di def ay randonnée wala di dem euh, explorer ay kii di dox di wër yi yooyu ñu ñu xam la arab yi nag ñoom loolu lañ doon dundee dañ ko doon dañ ko dañ ci gaawal waaw Euh, kon mu ngi noonu moo tax euh, kii ci imaamu muslim dane foofu sa am na ci riwaay yooyu xatabana rasulullah sallallahu fa asnada dhahrahu ila qubbatin min adam gis nañ ko sànk ah loolu kon affaire baa ngi noonu te minaa la xew woon muy bërëb boobu la nga xamante ne moom la ujaaj yi daal di xam waaw bu ñu xam la kon euh, li ginnaaw kon bi ñu xamee fan la woon ak yooyu fay lii dafa am solo ah <laughs> waaw loolu yonent bi alayhi salaatu lépp la boroom xam-xam yi lijjanti waaw parce que mooy suñu royukaay te daraam daraam amul daraam loo xamante ni nii daa daa nekk loo xam ne lu hasard la waaw allahu waaw waaw ñu xamoon ñun jullit ñi waaw moom mooy suñu mooy mooy mooy li ngeen naan idole ci gone yi ak yooyu ah ngi ko royaka di fexe mel ni moom kii la ñu yonent suñu boroom royloo lépp lu ngeen xam ci mbëkkkatu bal yeeg tullikatu bal yi mooy yàq ngeen ko <laughs> yàq ngeen ko de du loolu foofu ngeen ko waroon a xam ban jamono lu juddu lan la def ci carrière am ak nàngam ak nàngam ñaata bal la dugal ñaata équipe la jaar dañuy xam sax ba xam kuy soxnaam kuy nàngam ak i nangam loolu lañ leen laaj ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam foofu la allahu akbar waaw ngeen man koo roy nag mu bañ a nekk rek loo xam ne xam-xamoo spéculation kese la di góndiwante déedéet kon nag haver bi mu ngi noonee kon al imaamu kon lii ginnaaw wiñ gisee taxrij beeg yooyu ak fan la xewe woon ak loolu ak yaatal bi tuuti ci wàllu taxrij bi nii ak kàddu yeeg geneen saxaaba yi ko gis wax nañ la ibnu Mas'ud ibnu Abbaas tamit gis na ko eh, soloo na ko radiyallahu anhuma léegi Euh, lii euh, am na tamit yoo xam ne yeneen riwaay yoo xam ne jaar na ci ñeneen comme imaamu ahmad saydna abu hurayra mu ne lamma nazala thullatu min al awwalin wa qalilun min al akhirin shaqqa dhalika ala sahaba fa nazala thullatu min al awwalin fa thullatu min al akhirin fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inni la arju an takunu rubu'a ahli al-janna bal thuluth ahli al-janna bal antum nisfu ahli al-janna wa taqasamu wa tuqasimunahum fi an-nisfi ath-thani <laughs> waaw imaam ibn ahmad ibn abi hatim dañoo solo <laughs> mu ne eh, ci sayna abu mu ne bi aaya bu nekk ci waaqi'a wàccee sullatu min al awwalin mbooloo ñu bari lañuy doon ci ji jiitu woon mooy ñuy dem àjjana ñuy am ngërëmu yàlla dem àjjana waaye wa qalilun hmm, saabiquna saabiqun ulaa'ika al muqarrabun ba mu dem ne sullatu min al awwalin gis nga ñooñu nag ñu jiitu ñoon ñu néew lañu ci ñu njëkk ni ñu noonu ñu bari lañ ci ñu njëkk ñi mais ñu néew lañ ci ñu mujj ñi mbir mi diis ci saxaaba yi suñu boroom wàcce wa sullatun min al awwalin wa sullatun min al akhirin wa ashabul yamin waa ñey dem dee joor ñu bari lañ ci ñu njëkk ñi waaye ñu bari lañ ci ñu mujj ñi léegi yonent waaye saa saam ne man de am naa njort te yaakaar naa ngeen nekk rubu ahlil janna un quart bu ñu xaajee waa na ñeenti xaaj benn xaaj ba mu yéen bal li am ba de sulusa ahli sulusa ahlil janna sulusa ahlil janna bu ñu xaajee àjjana ñetti xaaj benn xaaj ba bal antum yéen li am ba des yéen nisfa ahlil janna am naa yaakaar loolu ngeen nekk xaaj waa aljana wa taqaasamu wa tuqaasimunahum fi nisfi saani ña des ñeneen ñay dugg àjjana yéen sama xeet di xëccoog ñoom ca beneen ba Allah Allahu akbar man mooy à vrai sax euh, du nisfu kese mais nisfu bi am na lu ci teg voilà <laughs> ah, <laughs>